suufam in kaanat kaasiba bu nekkee dafa nekk koo xam ne li ñuy wax kàcc la fa ami basaraha maa ngi lay ñaan yow sama boroom nga daal di ko silma xaloo moom ndaw si waqtulha fi ardiha ta nga ray ko boo koy rey suuf soosu suufam si mu moom dane maa ko fa saaj man maa ko yal na nga ko rey foofu am na ci beneen riwaaya te nga leeral indi preuve bu leer buy wone ne suuf soosu mu ne maa ko jël jëluma ko ah, seetlul lu mel nii gisoon nañ ko ci bi ñuy gis tarjuma Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas ba ko Seydina Omar ibn al-Khattab defee gouverneur fële euh, mu nekk Irak Kufa dem gaa yi euh, après gaa yi am ñu ko fa tuumaal quoi ne boo ñu laajee de moom moom ak ak moom moom moom da en tout ak jugement am baaxul te buy séddale li muy séddale du te du toppatoo raaya gi quoi ko mooy euh, ñi nga xam ne ñoom la administré du leen toppatoo dara moom Sa'd moom Sa'd ibn Abi Waqqas mi gaa yi ñëw wax ko Seydina Omar ñu al-Khattab mu boole ko l'inspecteur général de l'État bu doon suñu waxi tey muy Muhammad ibn Maslama radiyallahu ta'ala an nga xam ne litige bu mas a am ci gouverneur yi affaire ñi mu fal moom Seydina Omar ibn al-Khattab moom la naan demal nga def enquete bi te booy def enquête bi dangay ànd ak moom bi mu demee Kuufa ku nekk jàkka yi mu wër yépp waaw xoolal jàkka yi la doon dem ndax lan fala lépp doon tourner contrairement ak tey gis nga jamono ja nga xam ne lépp saa tourner autour des mosquées boobu la lislaam nekkoon ci kaw nekk ci à son zénith ci kaw kaw jamono yonent mi lay salaatu salaam lépp jàkka ji la woon mooy da nga dégg comme bi ñuy commencé doon wax ci wàllu jàkka yi ahkaamul masaajid yooyu mu wax Bilaal noddu lépp jàkk yi lu am jàkk yi nit ñi délégation yi lépp tout tourné autour de la mosquée waaw akbar saxaaba yi radiyallahu ñoom it noonu la woon tout tourné mooy mosquée moo nekkoon centre bu lépp moo tax Seydina Muhammad ibn Maslama bi mu ñëwee def enquête bi demul ci grand place yi ñun bu doon tey ci grand place yi ngay dem ndax talatuñu jaamu yàlla ñu ngi ci grand place yi te ku wax grand place wax jëw ak po ay dam yéewa ki yoo xamante ni minal lahwi wal la'ibi wal fuhsh po mbóosóor ak kàccoorte la lay yóbbu ku romb ngeen wax ci moom ku romb ngeen wax ci colam moo xam jigéen la moo xam góor bu doon tay ñun ci grand place yi ngay dem ndax gaa yi ñu ngi ci grand place jàkka yi kenn du fan mu ñëw ci jàkka yi ku mu laaj jàkka ju mu dem ñu ne ñu tagg Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas wax ci moom la rafet mu dem ba fenn am benn waaye bu tëb moom ne ko bu dee dang ñoo laaj wax liñ waxoon sànq que moom ñi jubul Seydina Sa'd ja daldi ne allahumma in kunta ta'lam anna abdaka hadha kadhib bu dee ne xam nga ne sama borom maa ngi lay ñaan te kaana saadun mujaabud mujaabud daawa waaw akbar moom ñaanam ñaan non non bu ndax bu yonent bi alayhi salaatu wasallam ko ñaanal mu ne buur yàlla bu dee ne xam nga ne sa jaam bii day kàcc xam nga ne waxul dëgg dara taxul mu wax ko lu dul bëgg si wala ñu ne moom moo défier woon l'autorité comme ni ko nga xam ne mooy tendance léegi ñoom gars yi ba ku mën a bind article wala nga am loo xam rek yow pour yow li ngay def mooy critiquer gouvernement ngir wan na yow tu es un homme libre wallahi libéraux yaa ngi yeew sa bopp dans les faits ndax na nga xam ne ñi ngi jiite ñi jiite duñ la baal ndax ku jiite àq ñi nga yoral àq dafa bari te jooxe lépp mu mat loolu du du yomb yàlla defalul ñépp man nga foog ne kooku dina la baal mos nga yoral ko bàkkaaru jëw wala wax ci moom wax ju ñaaw moom dina la ko baal yawmal qiyam ñun ñuy bokk nañ ci ñi gën soxla jëf yu baax ëllëg kon nag kuy bind article wala di wax ci nguur te buñ foog ne loolu du jëwaat ah. toog fi naan Macky moom mais jëw la sàcckat la milliards yi mu toje Ablaye Wade ak a mën a toje Idrissa Seck toje man la bu dul ne loo xam ne déggoo moom mu taxaw ne maa sàcc voilà koo mu ne nag man maa te sax bul wër fu nekk naan maa sàcc loolu loo ciy loo ciy divulguer yu baax yi nit ñi war a mën a dégg ni mu baree deel divulguer yooyu mais bëgg rek topp moo sàcc moo sàcc te rawatina ñun kenn du taxaw ne maa sàcc ñun nag nee ñu taxaw ne ñooy sàcc gaayee sàcc foo ko gis Sénégal comme ci Seneweb était une source du dara noonu dara dara journal non journal moom yaakaar naa ne jullit ñemewul taxaw ci kanamu yàlla lan moo taxoon nga waxoon lii nga naan ndax xibaar laa ko gisoo non non loolu du preuve dara dara dara dara moo moo wax joo dégg ci mbedd mi ay ñoo nga dégg xamoo ñu ko wax lu ñu doon sax amaana wax jooju tane wax yi ngay dégg surtout bu dee ci nit la ñuy wax kon naa Sa'd bi ñaanaloon waa ji di Sa'd ibn Abi Waqqas gisoon nañ waajal ko dal même ñaan bu mel nii la wax nii la ñaanoon bu dee xam nga ne sa jaan bii def kat ci kat la li ñuy wax bu dëgg fa ami basara euh, jëlal gumbaal ko silmaxaal ko ta nga daal koy exposé ci fitna yi ba moo tax da doon wër biir Basra Kuufa foofu Kuufa nekk màggetkat dane ko atil atil am umra wa ami Basra wa arido alal fitan mu ne woon Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas kii bu dee xam nga ne sa jaam bii daa wax lii ngir bëgg siiw këni du dëgg yàlla na nga guddal fanam bu mu dee léegi de boo guddalee fanam nga silmaxaal ko ba pare nag daal di koy exposé gaaral ko ci fitna yi ba moo tax da doon wër ci mbedd kuufa yi bu déggee baatu ay jigéen yoo xam ne xam ne ne ay ndaw lañ mu leen di jéem a jege di leen jéem a làmbaatu buñ waxee dem naan ko waaye mag mu toll yow ngay def lii mu naan asaabani asaabatni da'watu rajul salih Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu ta'ala anhu wa arda naan leen bu ngeen gisee lii dal ma de ñaanu góor gu baax gi de moo ma dal ñaan yàlla moo ma dal moom góor gu baax googu di Sa'd ibn Abi Waqqas moo tax tuumalaate ku ne war nga koy bàyyi xel kon Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne allahumma e buur yàlla maa ngi lay ñaan kaanat kaadiba bu dee ne arwaa mii kat la fa ami basaraha yal nañ ko silmaxaal waqtulha da nga rey ko fii ardiha ci suufam soosu laa ilaha illa allah mu daldi gis nga lim ñaan noonu la amee noonu la amee fa maa maatat xatta umiyat wala amiyat deewul lulul ne bakk Euh, gis nga ndaw soosu laata muy génn àddina silmaxa la wa bayna hiya tamshi fi ardiha id waqa'at fi xafratin fi xufratin fi xufratin fa maata bi mu silmaxaa nag nekk mag silmaxa laata muy génn àddina doon dox ci suufam soosu teer la ñaaru ay tool yu mel noonu muy dox ci biir mu daanu ci benn kàmb gu newoon ci biir suufam soosu ba mu fa waddee ci la dee ci saa si kon nag ki te gisoon nañu Seydina Mu'aaz radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaatu wa ne woon na ko wattaqi da'watal mazlum walaw kaana kaafira te Mu'aaz yaa ngi dem Yaman yor fa pouvoir ndax buñ la toppee yaay nekk seen njiit waaye loo am am pouvoir seen kaw wattaqi na nga moytu da'watal mazlum ñaan yàlla koo xam ne dañu koo tooñ ndax fa laysa baynaha wa bayna allah wa bayna allah xijaab ndax diggante ñaanu kooku ku ñu tooñ ak buur yàlla amul kiiraaye même bu dee ne kooku nga tooñ walaw kaana kaafiran même bu dee ne ab yéeféer la ab ate ab ab polythéiste la gëmul dara wala yàlla yu bari la gëm hmm. transport di burle rek di dem tanaan gaa yi yéeféer lañu dañuy fay boru suñu maam yi wallahi di nga ko gis continuer rek ndax est-ce que bu ñëpp sàcc jël alalu euh, yëfi jàmbur bu koy utiliser ba pare ne loo xam ne dañoo war a fay nga ne du ma fay ndax kat samay maam lañ nootoon yow yaay sa maam yow même bu dee ne loolu nangu nañ ko moom mii moo nootoon sama ah te wala taziru waziratun wizra ukhra kenn du yenu bàkkaaru jàmbur yow bu dee ay maama ma nootoon sama après loo bëgg moom moom la ñuy jàpp duma ndax bay maama ma duma woon sama kon nag wala taziru waziratun wizra ukhra gis nga dafa mujj euh, lii nii arwa mi dafa mujj nekk benn adage bu ñuy wax ñu naan yal na ko yàlla mu euh, gumbaal comme arwa moo tax kenn ci tabiens yi mu ne man bu ma déggee loolu euh, ci tuut tànk yi la bokkoon mu ne man ba ma déggee wax jooju noonu mooy adage boobu naan yal na ko yàlla gumbaal comme arwa man dama foogoon ne rab woowu tudd euh, euh, arwa la ndekete yoo arwa ibn uway bint uways bii la mbir mi mujj nekk li nga xamante ne ni adage bi mujj nekk këpp ci moom nga xam ni gaay bu ñëwatee ba naan liiw yal na ko yàlla euh, silmaxaal dañ naan yal na ko yàlla silmaxaal comme arwa muy arwa bii bint uways Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom al-Aqiq lu jëkkoon soriwul Madinatul Munawwara loolu euh, gisoon nañ ko ne foofu fa la Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas daal di woon génne àddina foofu la ci al-Aqiq ak Seydina Abu Hurayra sax moom radiyallahu ta'ala ma wa ardaahuma moom nag bi nga xamante ne ci lay génn àddina dafa am feebar bu metti bu ko daloon moo doon feebaru ñàkk digestion mooy lu mu lekk nii du ko mën a digérer du ko mën a euh, mooy lu mu lekk du rees lool ci la génne woon àddina moom Seydina Zayd ibn Amr Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi muy génn àddina comme ni ko imaam al Buxaari rahimahullah daal di solo Seydina euh, Abdullah ibn Amr ibn Umar ibn al nekkoon euh, doom ci moom ndax baayu euh, Seydina Umar wax naa la cousin wam la ndax bàyyi ci xam moo ko jur di al-Khattab al-Khattab ak Zayd ibn Amr ñoom ñoo bokk yaay euh, bi mu feebaree noonu nag Seydina Abdullah ibn Umar dañ ko ko wax fekk mu ngi doon waajal di julli ajjuma ajjuma foofu madinatul munawwara ñu wax ko ñu mu gën gaawe ne ko sa mbokk ma kat di Sa'id ibn Zayd moom fekk bëccëg gi lañ ko ko wax mu ne mu daldi di fay bàyyi ajjuma ji moom Seydina Umar Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab daal di dem al-Aqiq fekk ko foofu fekk moom feebar boobu ñu la wax moo ko dal bi mu ñëwee nag daal koy euh, ànd ak moom ci instant bi mujj ba ni mi nga xam ne ci lay génne àddina moom Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufay euh, comme ni nga xam ne noonu la ko imaam al-Bukhari yi soloon na ko noon yaay Aïsha radiyallahu ta'ala euh, non Aïsha bint Sa'd di doomam di doomu Sa'd bi Sa'd ibn Abi Waqqas doomam bu tudd Aïsha nee na Seydina Sa'id ibn Zayd moom mu ngi génn àddina foofu la ci Sa'id moom baayam di Aïsha bint Sa'd bii ne baayam Sa'd ibn Abi Waqqas mooy ki nga xam ne moo ko sang daal di koy sang solol ko ñu daal di koy jële al aqiq foofu dem ak moom ba dinatul Madinatul Munawwara daal di ko fay denc bi nga xam ne nag ci lañ koy denc ki nga xam ne moo wàccoon ci xabru bi mooy Sa'd ibn Abi Waqqas ak doomam jii di bokk di doomu seydna abdullah eh, omar ibn alxataab di abdullah ibn omar radiallahu taala anhu wa arda moom nag mu ngi génn àddina ci l'an 52 ci la génn àddina am na nag ñu ne l'an 51 am ñu ne l'an 52 fa la génn àddina foofale ca al aqiq sorwul madina ñu daal di koy denc moom seydina Euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl foofale ca Madinatul Munawwara euh, ala saakini afdalu salaatu wassalaam kon radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waah kon imaam al ibn Isaaq rahmatullahi alayhi ginnaaw bi nga xamante ne kon fi lañu wax ñi nga xam ne ñoom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam mbokkale mu ne wa Sa'id ibn Zayd Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom la boole ak kan mu ne wa Ubay ibn Ka'b ak Seydina Ubay ibn Kaab axu Bani Najjaar di mbokk waa Banu Najjaar kon kan lañu war a gis ginnaaw bi nga xam ne gis nañ kenn ki muy Seydina Sa'id ibn Zayd bokkoon ci waa Makka al-Qurashi al-Adawi al-Qurashi al adawi mu ne wa Ubay ibn Kaab ak Seydina Ubay ibn Ka'b kon moom lañuy ñuy def tarjamaam insha allah buñ ci paree euh, ñaanalante insha allah moom kon mu ngi tuddoon Ubay ibn Ka'b ibn Qays ibn Ubayd ibn Zayd ibn Muawiya ibn Amr ibn Malik ibn Najjar turam moo doon Ubay ibn Kaab du doomi ku ñuy wax Kaab ibn Qays Kaab moom du doomi Qays Qays du doomi Ubayd Ubayd du doomi Zayd Zayd du doomi Muawiya Muawiya du doomi Amr Amr du doomi Malik Malik du doomi an-Najjar mi nga xam ne waa Banu Najjar nekkoon nijaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Abdul Muttalib mi maamam Euh, radiyallahu taala an il jamii moom ci waa banu najjaar la bokkoon di seydinaa ubay ibn kaab moom nag seydinaa ubay allahu akbar dàkkantalam moo doon abul mundir abul mundir moo nekkoon dàkkantalam jàngkatu alxuraan la woon moo tax ku mel ni imaam az-zahabi rahimahullah mu ne sayyidul qurra abul mundir al ansaari al najjaari al madani al muqri al badri wa yukna aydan aba tufayl mu ne moom ne mooy sayyidul qurra sangu jàngkatu alxuraan yi waaw nga xam ne du mokkal alxuraan rek ah non bàyyam ci mokkalam kese de mais dégg alxuraan xam njàngin yi sayyidul qurra abul munzir moo doon dàkkantalam al ansaar yi koju kal ansaar najjaar yi bokkoon ci waa banu najjaar jàngalekatu alxuraan bi mu nekkoon fekke woon badar ñu koy dàkkantale lañ koy dàkkantale tamit abu tufayl ak abul mundir mais abul mundir moo gën a siiw kon moom gis nañ ne ci waa madina la bokk ala afdalu salaatu wassalaam Euh, moom Seydina Ubay na Ka'b kenn du ko tudd saa nga tudd alxuraan moom waaw akbar alxuraanul azim moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam ne woon aqra'ukum Ubay ki leen dàqa ki leen gina mën a jàng alxuraan ki leen gina jàngkat alxuraan par excellence ci saxaaba yonent mi alayhi salaatu wasalaam mooy Ubay muy Ubay ibn Ka'b te gisoon nañu ci xadiisu Amr ibn al euh, Abdullah ibn Amr ibn al bi ñuy gis tarjuma Seydina euh, euh, ibn ummi abdin Abdullah ibn Mas'ud na noonu bu Seydina Mu'aaz ibn Jabal bu yàggul radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne xudul qur'aana min arba'a jël leen alxuraan jële ko ci ñeent ñeent ñooñu boole woon na ci Ubay ibn Ka'b muy Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu wa arda naka noonu gisoon nañ xadiis Seydina Anas bi nekk ci saxee yi bim ne ñeent ñoo mokkal ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam dajale ko takk alxuraan arbaatun kulluhum min al ansaar Seydina Anas radiyallahu anhu ne ñeent ngi ñoo xamante ne nii ñoom ñoo mokkaloon alxuraan ci jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ñoom ñeenti ñépp ci lansaar yi lañ bokkoon ki mu njëkk tudd mu ne Ubay ibn Ka'b di Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom Seydina Ubay fekke na xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais avant fekke na Aqaba Aqaba yi yu Minan yi fekke woon na ko laata yonent bi alayhi salaatu wassalaam di gàddaay seen dëkk di ñëw madinatu rasulillah ala sa ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam fekke woon na ko waaye fekke na xeex yi fekke na badar tamit moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ay ngëneelam wax naa la sànq ba léegi maa ngi wax ci alxuraan ndax on ci loolu ndax moom loolu lañ ko xame woon te yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko seedeel Allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ko inna allaha amarani an aqraa alayka an aqraa alayka alquran Allahu akbar mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne Seydina Ubay xadiis boobu mu ngi ci saxiix yi naka noonu imaam Ahmad daal dina koy solo rahmatullah alayhi mu ngi saxiix imaam al Buxaari Muslim naka noonu imaam at-Tirmidhi ak ibn Saad ak ñooñu daal dinañ koy solo rahmatullah alayhi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw na Seydina Ubay ne ko buur yàlla moo ma sant man yow Ubay dafa doxe këram moom alayhi salaatu wasalaam siit bàyyi lépp dox ba ci Seydina Ubay agsi ne ko buur yàlla moo ma sant man ndawam li nga ma jàngal la alxuraan taril la alxuraan Allahu akbar naka noonu même kii bi ak suuratul bayyina tamit ñëw na ci bu boo xam ne loolu la ko wax dafa ñëw ne ko yonent bi ne ko suma boroom nee na man rasulillah nee ma jàngal la suuratul bayyina lam yakun alladhina kafaru min ahlil kitaabi Allahu akbar mu jàngal ko ko noonu ba mu jeex ne ndax yàlla moo ne ma ñëw jàngal la naa dox Jibril da ko wàcce ne ne ma yàlla ne ma demal nga jàngal ko ubay waaw Seydina Anas mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana Seydina ubay buur yàlla moo ma digal ma jàngal la alxuraan Seydina ubay ne ko sàmmaanii la ne ko mais ne yonent bi alayhi salaatu wa buur yàlla sama tur la la tuddal sama tur la ne ubay ibn Ka'b la yàlla wax sa boroom loolu la wax xaala naam yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne ko waaw dana ma ñëw ci Ubay ibn Ka'b jàngal ko alxuraan jàng tari mu dégg xaala ba léegi ndax mbir mi la ilaha illa allah man de damaa foog ñun dañoo xamul lii nii lan lay tekki lan lay tekki ci boppam xam naa peut dañ koo man de man naa xaw ma moo tax ma ne sëmm nii rek dugguma sax mais mu wat non seulement buur yàlla moomu sàmmaanii la ka moomu tudd mu ne ko waaw mu ne wal wal wa dhukirtu inda rabbil alamin man sama tudd tudd nañ ko fa boroomu nit ñi yépp man ubay yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko naam ah kay fa darafat aynaa allahu akbar bët yi commencé rongoñ yi commencé bi sotteeku ba nga foog ne kii xanaa njàqare gi gën mag moo ko dugg waaye muy rongo ñi bànneex ndax imaginer wul woon que ne yàlla dina ko tudd di wax ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam uniquement ci mbiru Seydina Ubay ba pare tudd turam Allahu akbar non yàlla nañu yàlla may loolu yàlla na bu ñu deñ buur yàlla di ñu tudd ci joxalante yi muy joxalanteeku yonentam ak ca almalaul ala ñaan leen bu kenn jombale sa bopp dara wallahi buur yàlla day maye rek li mu yor doyewu ko dara moo tax Seydina euh, euh, euh, Ubay ibn Ka'b am na taabiyan yi bu mu ko doon nettali ibn Abi Abza saxaaba la sax bu ndaw moom la Seydina Omar non nañ bàyyi lool day gën a guddal ibn Abi Abza bi mu ko laajee Seydina Ubay Seydina Ubay wax ko lool ne ko mu wax ko lii lépp mu ne ko te loolu loolu yeneen mi aleyhi salaatu wax la loolu dalaa kontaan loo noonu <laughs> kene yàlla tudd na la <laughs> oh mu ne ko waaw lan moo tax ba duma kontaan duma bég ci loolu te buur yàlla moo ne qul fa billaahi eh, eh, fa eh, la waxati suuratu yunus ah bi mu naan qul voilà qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu lan moo tax man ba Ubay ibn Ka'b duma kontaan ci luy ma yàllay di tudd fa moom fa almalawul a'la lu tax ba duma ci kontaan te moom buur yàlla moo wax ci alxuraan ne qul waxal yow alayhi salaatu wassalaam bi fadlillahi ci ngëneelu yàllay kese kese kese wa bi rahmatihi ngir ma dem mu dara raxam ay fa bi ci lii fal yafra fal yafraxu waaye jibili leen ci lii moo tax nit buy buy màggal di kii di jibilee ko kontaan ci ngëneel yi ko yàlla defal waaw amma bi ni'mati rabbika fa haddith bu dee xéewal gi la buur yàlla defal dee ko fàttali di ko tudd bu dee danga koy tudd ci ñoo xam ne ngir ñu gis may yàlla fu mu toll te ñu bañ koo jombal seen bopp mais nag loolu mooy koo xam ne pour ki nga xam ne moom rëcc na ci ngistal ndax iblis ak a gaaw ci buntu bi jaar fa nit daal di koy tromper yàqal koy jëfam moo tax mu ne ko la moo tax ba duma ci bég te man ma dégg yonant wi euh, suñu boroom ne qul waxal bi fadlillahi ci lu ya ci Eh, eh, eh, bi fadlillahi ci ci ngëneelu yàlla wa bi rahmatihi ak li nga xam ne mooy yërmandeem fa bi daalika ci fa bi daalika ci lii fal yafraxu nañu ci bége bége leen ci lool mais yonent bi alayhi salaatu salaam ba léegi ni mel moom Seydina Ubay ci alxuraan yonent bi alayhi salaatu salaam laaj na ko Ubay ayu ayatin fil qur'ani a'zam xadis bii nii ñuy wax nii seydna ahmad ibn hanbal soloo na ko na ko noon imam muslim ibn al hajjaj imam al hakim wéral na ko imam al-dhahabi ànd ceeg moom mu ne seydna ubay yonent mi alayhi salaatu wasalaam dane ko eh, ayul qur ayu ayati ayatin fil qur'ani a'zam ana ban ci aayay alxuraan yi moo gën a màgg fa qaala ubay seydna ubay radiyallahu anhu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyuum allahu akbar mu ne ko yonent mi alayhi salaatu wa salaam laaj ko ne ko ubay ana ban ci aayay alxuraan yi moo gën a màgg mu ne ko allahu laa ilaha illa huwa alxayyul qayyum taril ko ne ko allah buur yàlla ayatul kursi bi bi mu ko waxee yonent bi daraba nabiyyu fi sadr yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di dóor jël loxoom dóor ko ci dënn Seydina Ubay radiyallahu anhu ne ko li yahinkal ilmu abal munzir dóor moom alay saar saam loxoom ci dënn Seydina Ubay teg ko ci dënnam dóor ko ne ko yal na la xam-xam yomb yow Abal Mundir ndax li mu wax loolu la Allahu akbar gi ñu nit ñu ñaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaanam gi mu defal ma ko ñun ñépp nañu li yahinkum li yahinkumul ilm yaa ahbaab yi yàlla nañu boole ci ñoom li yéen ñii daal di samay soppe yàlla na xam-xam yomb woyof yomb ci yéen ba yàlla may leen xam-xam boo xam ne coono gi du bari wala sax du am du am xam du am coono ndax yàlla lépp la mën bul ne ñépp bañ koy ut wala ñu bari dañoo sonn jaar fii jaar fii kon nag ñépp fa lañ war a jaar buur yàlla mën na la ko yombal ba doo jaar foofu wa ma dhalika ala allahi bi aziz loolu nag nekkul lu jafe ci yàlla déedéet Allahu akbar kon loolu la ko alayhi salaatu wassalaam wax ah moo tax doon na wax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu moom Seydina Ubay naan ko inni talaqaytu al qur'an mimman talaqaahu min jibril alayhi salaam wa huwa ratba mu naan seydna omar ibn al xattaab imaam ahmad moo soloo xadiis bi muy xadiisu taalibeen bu mag bi di seydna abdullah ibn abbas ndax seydna abdullah ibn abbas ñaari sëriñam yi gën a mag ci waa eh, eh, lansaar ñoo doon zayd ibn thabit ak seydna ubay ibn ka'b doonul woon deñ di ànd ak ñoom moo tax ak ñoom loolu mooy ci wàllam saa mais muhaajiruuna yi gis ne ñun taxawoon ak Seydina Umar ibn al ak Seydina Ali ibn Taalib ak ñoom radiyallahu taala an sahabati rasulillah alayhi afdalu salatu wasalaam wa radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne Seydina Umar man de alxuraan dama ko nangoo ci ki nga xamante ne moom moo ko nangoo ci Jibril alayhi salaatu wasallam comme ni mu ñëwee comme ni comme loo xam ne dañ koo witt mu pooy ni muy doon mel noonu nii mu koo jëlee ci Seydina Jibril noonu laa ko jëlee ci moom alayhi Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu ardaa ah, moom nag am na benn waay bu ko mas a wax ne ko euh, Seydina Ubay awsini mooy euh, damaa bëgg nga daal di may euh, mu tudd nga daal di may laaye biir laaye ma biir awsini conseiller ma dama bëggoon nga conseiller ma Seydina Ubay radiyallahu anhu ne ko ittaxid kitaaballahi imaama ne ko ittaxid jàppeel kitaaballahi téereb yàlla bi imaam man muy sa njiit ci lépp bul def dara li sa imaam Sufyaan waxoon boo manee doo yëngal sa bopp illaa bi dalil fafal boo manee yow jullit bi ak koo man di doon sa bopp sax boo ko yëngal ñu ne lan moo tax nga yëngal sa sa bopp nga ne ndax xadiisa wax lii wala alxuraan a wax lii aayaa wax lii këne ngir ma yëngal sama bopp na nga def loolu mooy loo def lu nekk rek na nga ci am royukaay mu ñu alayhi salaatu wassalaam ndax ku la ko gën a roy nag moo la raw moo tax imaam Sufyaan ni boo manee yow nit ki jullit bi doo yëngal sa bopp nunul ci dalil am foo ko teg nanga ko def li tax mën a yëngal bopp pour wan la nekk amul benn action booy def même sa axwaal sa état sax loo def rek ñoo xam ne kii da ngay mujj ba yow yaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy yow yonent bi alayhi salaatu wasalaam da bokk ci ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñooy ñooy kiiwam yi kaw suuf ñi nga xam ne ñooy donom yi nga xam ni ku leen gis ku leen gis rek yonent mi alayhi salaatu salaam ngay day mel ni moom ngay gis ak ñooñu nga xam ne boo leen gisee rek zukirallah ñu daal tudd yàlla ndax ñoom nit ñoo xam ne foo leen gisee fàttale sa borom nit ñoo xam ne futa kooku mooy ki nga xam ne moo doon yonent mi alayhi salaatu salaam foo ko gisee tooginam doxinam même muy dox ci mbedd mi sax nga xool ko ñu yonent bi alayhi salaatu wasallam doon doxe lay doxe yoon yi droite bi lay fexe di doxe ndax kaana comme li sayyidatu Aisha waxoon kaana yu'jibuhu tayammum Allahu akbar fi ku soppoon la te bëggoon lu muy def di ci defa di ko di def ndejoor di tàmbalee ndejoor droit lu ne bu tëddee sax nga gis xam ne lu muy def nga gis azkar yi mu doon def du yàlla yi suba ngoon ak lu muy def bu bala moo lekk balaa naan balaa toog balaa kii balaa dugg kër te xool ni muy dugale tànkam ak buy dugg ci wane ngi yépp bari lu muy jullee ci julli ci moom di jàng xadiisam yi di ko kii sopp ko waaw waaw kooku def ko sa imaam moo tax mu ne ko comme que danga maa laaj ndénkaan ittaxidi ittaxid ittaxid kitaaballahi imaaman jàppal téere bi yàlla bi nga xam ne moom la yaa Aysa waxoon ne eh, bañ ko laajee mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne kaana xuluquhul qur'aan ne waa ji ndax yaa ngi jàngal qur'aan mu ne ko waaw mu ne ko jikko yonent bi alayhi salaatu salaam moo doon alqur'aan jàngal alqur'aan jikko ñu taaru yu ne rek mooy yonent bi alayhi salaatu salaam noonu la melo kon mu ne ko ittaxid kitaab allahi mu ne ko ittaxid jàppeel kitaab allahi yàlla bi imaamal mu nekk sa njiit ci lépp bul jiitu yàlla ci dara loolu la ko bëgg a bul xam ne yàlla lii la àtte yow nga ne mais ñun démocratie lii la wax on désolé mais notre chère démocratie nous le permet Euh, mariage homosexuel non c'est les libertés ils en ont qu'est-ce que vous dites là ces arriérés là on n'est pas dans l'obscurantisme non ittaqi kit ittaxid kitaaballahi imaama jàppal téere bi nga def ko njiit ci lépp yaa ayyuhalladhina la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi yéen ñi gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonentam ci dara alayhi salaatu wassalaam mariage bu ñëwee nan lañuy marié waroo ci jiitu yàlla euh ñun de dañoo am problème boo xam ne euh, problème u nàngam sociétal nan lañ koy régler bu leen ñëw naan où sont où sont les spécialistes yooyu spécialiste mooy la ñoo xamante ni amaana li ñu jàng ñoom lañu ñu jàng approprié nag fa ñu ko jàng mais ak seen dëkk ak yéen seen société li ngeen mel approprié wul déedéet fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun laaj leen ñi nga xamante ne ñooy waa alxuraan bu ngeen xam bu leen jiitu yàlla ci dara daa am kuy bëgg kuy ñaan ci sama doom walla di jigéen ak xoolal lan la alxuraan jàngale waaye bul topp sax seen waa seen seen fierté bi nga xam ne moom nga nekk ba may sa doom koo xam ne boroom alal la te du boroom diine ittaxiz mu ne ko jàppal kitaaballahi téereb yàlla bi imaaman mu nekk sa njiit ci la mu ne ko war bi te na nga gërëm bimaa qadaya bimaa qadaya bimaa bii wa wardi wa wardi bii qaadiyan wa hakaman te nañ ko gërëm wardi bii téeréb yàlla bi da alxuraan ey ngal la waaye nañ ko nañ ko gërëm li nga xam ne moom lay atte boo demee def ko sa njiit mooy bala maa def dara moom laay xool boo ko xoolee nag nga gis si atte bu at àndul ak sa bakkan wala boog seen waa ñoñ ni ngeen ko gisee ak ni nga fooge woon li loolu lépp di metti metti metti Hmm? na nga gërëm na mu àtte moom alxuraan ak xakaman mu nekk koo xam ne mooy àtteem ak li mu dogal moom borom bi subhaanahu wa mu ne fa inna alladhi istaxlafa bi fi fa innahu alladhi istaxlafa fiikum rasulukum ndax kat fa innahu alladhi istaxlafa fiikum rasul ndax yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom la leen wutuloo ci ginnaawam moo tax mu ne woon taraktu fiikum bàyyi naa ci yéen loo xamante ne nii bu ngeen ci jàppee du ngeen réer ba faw ban la njëkk a cité te moo ëpp solo gin màgg mu ne kitaaballah téere bi yàlla bi moo tax mu ne Seydina Ubay ibn Ka'b ndax moom la leen fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyil héritage yonent bi alayhi salaatu mooy xam-xam mooy alquran ndax mooy ndayu alquran mooy ndayu xam-xam yi waaw akbar seen ndaw li leen yàlla yónnee woon ne fii la dono gi nekk fii la leen bàyyee loon shafi'un moom alxuraan de shafi' la ay way nit dina nekk ci problème yawmal qiyaam wala sax sans problème mu ñëw ne yàlla kii daf ma doon jàng ca àddina kon man maa teg ci moom loxo seen ma ci tey man waaw akbar moom ngay ñaan booy tëj xatmu bi kuy tëj xatmu yi yooyu ngay ñaan nga defal ko mu nekk koo xam ne moo nisanaa fi lu weex ki nga xam ne moo ñuy wéttali bu ñu wéetee ci kaw suuf fu ñu mën wéet waaye moo ñuy wéttali bu ñu wé wéet suñu biir bàmmeel nañu alxuraan nekk ra euh, euh, euh, te pare di leeral rabi'a qulubina nekk le printemps de nos cœurs waaw di ko leeral kon shafi'a day day day day intercept day day day intercession diggante jaam boo xam ne ranoon naa ñàngale ci kanamu boromam ba yàlla daal di lay banax moom moto alxuraan nag téere bu ñuy topp la du loo xam ne rek dañ koy jàng di ko wàccee kaamil noonu ci dëkk wala ku judd wala kuy dox féete na kaw loolu loolu ëpp na loolu du lool rek wa shahidun la te alxuraan xamal ne dafa nekk yow mi may laaj te lay waxal rek moom nag seede la boo xam ni wallaahi lum la seedeel sa kanamu boroom buur yàlla bu alxuraan du ku ñuy tuumaal bépp jikko boo jàng alxuraan gis muy wax jikko bu baaxul nga xool mel noonu xamal ne tuub moom mu ngi seede contre yow de mooy ne ah diw yow de dangay def xiyaana da ngay waraate te yonent bi te alxuraan day terewoon wala takun lil xaa'iniina xasima ah yaa ngi def xiyaana di war te alxuraan dafa tere lool yaa ngi wax lu dul noonu bu alxuraan da koy tere kon nag gaawal faju ndax boo fajuwul day nekk loo xamante ne nii nekk contre yow te seede la boo xam ne am ko tuumal mu ne ko fii zikrukum wa zikru man qablakum wa hakamu ma baynakum wa xabarukum wa xabaru ma ba'dakum allahu akbar ñoom Seydina Ubay ibn Ka'b aalimul qur'aan allahu akbar mu ne ba léegi ci gi fii te ci alxuraan nekk na zikrukum seenu fàttali ak fàttali li leen ñi leen jiitu woon alxuraan zikr la tudd yàlla bi gën a rëy boo mën def mooy alxuraan wa hakamu ma baynakum mooy àtte moo war a àtte seen diggante litige fi am bu leen dem ci kon code napoléonien non napoléonien c'est route là bu leen ci dem tout le temps ñu créer ay ay constitution yu bees def référendum ñu daal di koy voter ne lii la ñuy doxe te benn waaye toog président bi ay juriste wala moo sax mu def ko bind article teg te moom doomu aadama la yenn saa day fàtte am yu bari yu ko raw mu ne alxuraan nag moo waroon a doon lool wa bay na baynakum mooy àtte li ci yi nga xam ne mooy dox seen diggante wa xabarukum te mooy seen xabaar nit ku nekk bi nga juddoo na nga xam ne sa histoire alxuraan tracé na ndax ñaara am soit nga nekk ku baax wax nañu baax ni ñuy mel soo nga nekk ku bon wax nañu bon ni ñuy mel wa xabarukum te tamit alxuraan moo tax ku nekk boo koy jàng day mel ni tay la wàcc ndax buur yàlla transcende les époques et le buur yàlla newul ci temps bi newul ci époque yi te moom moom kàddoom la kalaamu rabbil alamin kon nag tënkuwul ci septième siècle wala ca waa Quraysh wala waa Yasrib un un mukk noo tax noo koy gën jàng da ngay foog ne tay la wàcc léegi léegi day door a wàcc mu ne kon wa xabarukum alxuraan seen xabaar la moo ci ne yéen lay waxal wa xabaru ma ba'dakum dina wax tamit l'histoire ñi fi pe ñi fi wees woon fi ñu jaar ñu baax fexe leen mel ni ñoom ci biir alxuraan ni ñu def ba baax nga beef noonu ñii jaar safaan ngeen daal di leen moytu waaw akbar loolu Seydina Abu Nu'aym indi na ko ci xilyatul awliya waaw akbar kon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu moo laajoon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xadiis boobu di wax ci salaatu ala nabi ngëneel imaam Ahmad daal dina koy solo na ko noon imaam Ibn Abi Shayba imaam at-Tirmidhi na ko noon boroom eh, al-Mundhiri daal dina koy indi ci targhib ak tarhib dane moom Seydina Ubay ibn Ka'b dane yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kaana alayhi wa idaa dhahaba thulutha layli qaama fa qaala mu ne yonent bi aleyhi dafa nekkoon bu deux guddi gi jàlloon da doon jóg naan yaa ayyuhan naas ay yéen nit ñi nga xam ne yéen a ngi nuur ci seen nelaw yi udkurullaha tudd leen buur yàlla jóg leen di tudd buur yàlla utal leen yàlla waxtu ci seen guddi yi udkurullah di ko répéter tudd leen buur yàlla ndax lan jaa'ati raajifa tatba'uha raadifa jaa al mawt bima fi jaa al mawt bima fii allahu akbar alayhi salaatu wassalaam naan jaati raajifa daanaka agsi na li nga xam ne ar raajifa mooy ëf ci ba nga xam ne ëf bi nga xam ne bu ñu ko ëfee ñépp dee allahu akbar mooy boobu nga xam ne bu ko malaaka bi daal di ëfee ci trompette bi képp ku doon dund ku dese dund di nga faatu jaa at mu daal di koy conjuguer au passé ndax de toute façon mu am na ba pare moom lu ama yem ndax loolu la buur yàlla dogal te buur yàlla moom amul lii ca kanam la ca gannaaw lépp ci kanamam benn la jaa at dikk na arraaji fa ëfu buftu bu njëkk ji tatba'uha dina ko topp arraaji fa deuxième bi nga xam ne bu ko ëfee nag wanu fixa fi suur boobu alxuraan di wax fa ida hum qiyaamun yanzurun ñépp daal di jóg kay di xaar ñépp taxaw génn ci seen bàmmeel yi ñépp kenn du des ñu dekkil leen mun a jaa a dikk na arraaji fa ëf bu njëkk ba nga xam ne ñépp ay dee tatba'uha mu topp ko arraaji fa bi nga xam ne mooy deuxième bi nga xam ne bu ko ëffee nag ku dee woon dekki waaw akbar moom alayhi salaatu wassalaam ci guddi gi mu jógoon lii la noonu bari dëgg ne jaa al mawt ne dee dikk na ndax dikk na mu ngi mel ni ku dund waa ngi dund mais dee nga ba pare jaa a dikk na mu conjugué ko passé comme bële al dee dikk na bi maa ak li mu àndal yépp ci ak mettitam ak ragloom ak li nga xam ne bu ñëwee mooy lu la rawoon doo ko dabal loo deful woon bu dee ñëwee xamal ne doo ko dabaat walaata xiina manaas mu trop tard mu ne jaa almawtu bi ma fii répété ko ñaari yoon ne dee dikk na ak ci biir qaala ubay sayyidina ubay nee na fa qultu ma yaa rasuulallah ah, ee eh, yow ndaw yàlla li yaa rasuulallah yow ndaw yàlla li man ubay damaa am lu ma lay laaj ne ko inni man ukthiru salaata alayka fa kam aj'al laka min salaati ne ko man nag damaa bari lu may julli ci yow ku bari lu may julli ci yow la lan nga gis dama lay laaj yow yonent bi alayhi salaatu wasallam lan nga gis ma defal la ci sama ñaan yi as-salaam wa du'a sama ñaan yi may ñaan comme l'imam al-Mundhiri wax ne ad lay tekki mu ne euh, lan nga gis ma def ko ci sa du'a yi sama ñaan yi sama ñaan yi may ñaan lu li nga xam ne sama yu may defaral sama àddina ak sama àllaaxira lan nga gis yow yonent bi alayhi salaatu salaam maa nga bàyyi naa lu muy julli ci mais lan nga gis ci sama ñaan yi ma daal di la koy eh, defal loo xam ne pour yow rek la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko machit lu la neex rek yaay xool sa ñaan yi yaay xool jamono yi nga xam ne nga ko ut ngir di ñaanal sa bopp moo xam booy julli bërëb yi nga xam ne pour yonent ma lay saatu sa am dane après ngeen tànn lu leen neex comme booy sujootee ndax fa ngay gën a jege sa borom kon nag fa aksiru fii du'a bari leen lu leen fay ñaane wala boo sël booy booy taaya après mu ne ngeen summal yaxtar minal mas'alati ma mu tànn ci ñaan yi lu ko neex ak yeneen bërëb nga toog di ñaanal sa bopp mu ne man da mu ne ko lan bi gis ma defal lu ma ma ma réserver la ko mu ne ko lu la neex rek def ko nga am ne léegi defal la ko ci julli ci yow alayhi salaatu wassalaam na bi ma waxee lu la neex ma ne ko ardu bon kon sama ñaan yëpp damay koy un quart bi ci sama heure yi dama leen koy xaaj ñeenti xaaj benn xaaj bi ma léegi ma defal la yonent mi ne ko ma shit fa in zid fa in zid fa huwa xayrun ne ko nag lu la neex rek waaye nag boo yokkoon de moo gën ci yow Allahu akbar nee na qultu ma ne man ubay fan nisf kon euh, dama lay defal kon dama koy def dama koy xaaj ñaari yoon ñaari paar sama ñaan yépp benn bi ma jël ko léegi dootuma ko def di ñaanal damay dama koy def di la euh, julli ci yow rek yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko maashi te lu la neex waaye fa in zitta boo yokkee di fa huwa xayrun laka moo gën ci yow ubay radiyallahu anhu qaala kon bu nee day gis man ko baax na waaye moo yokkoon moo gën mun na ko kon fa sulusayn kon dama koy xaaj ñetti paaj ñaari paar yi ma def ko un tiers bi laay bàyyi ngir sama ñaani bopp yi ci des nag ñaar yépp yeneen waxtu yépp ma def ko ngir di julli ci yow yonent mi alayhi salaatu wasalaam ne ko fa machi fa in zidta fa huwa ne ko comme lu mu la neexe rek lu la soobe waaye nag yëgal ne même deux tiers yi nga wax ne moom ngay kii moom nga may réserver pour lu julli ci man boo ko yokkoon nag moo gën ci yow qultu nee na man sayna ubay ma ne ko nag aj'alu laka salati kullaha kon léegi sama heure yi may ñaanal sama bopp yépp dama la koy defal exclusivement lu julli ci yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu waxee lool mu ne ko idan idan tukfaa hammuk wala tukfaa hammuk wa yughfaru dhanbuk wa yughfaru laka dhanbuk mu ne ko idan cëy bu boobaa bu dee ne lépp nga jël di ko di mu ko julli ci man ay bu keroogee kon tukfaa hammuk sa lépp looy sàkku téefu àddina ak allah xer buur yàlla dina la ko defal amul dara looy sa sàkku téefi àddina yeeg alaaxira duniyaa wa uxraa buur yàlla dina la ko fegal dina la ko defal taxaw sa place defal la ko Allahu akbar foofu la mu ne way yow faru laka zanbu te sa bàkkaar yéppul tiit buur yàlla lépp lay jéggal lii tekkiwul ne kon léegi man dootuma defati dootuma ñaanal ak sama bopp waxul lool de tekkiwul lool ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam azkaaru sabaaxi wal masaa gis nañ ak tamit biir julli allahumma ighfir war loolu waxuñ la nga dindi ko ah non non non lii dalay bari bu nit war a man di bari julli ci yonent bi alayhi salaatu ndax lu muy gën a bari mbiram di gën baax loolu la ci jublu mais tekkiwul ne léegi bu kenn ñaanalati kenn bul waxati sax allahumma ighfir déedéet waxu loolu kon Seydina Ubay radiyallahu anhu moom moo soloo woon xadiis bii nga xam ne euh, yàlla nañ ci jàpp buur yàlla jàppale na jàppale ñu ba nga xam ne dañuy nekk ñi nga xam ne fu ñu toll di julli moom ci moom alayhi salaatu wassalaam ah euh, moom kon Seydina Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala wa ardaa ku bari woon nag lu seydna Umar ibn al ci ginnaaw yonent bi alayhi salaatu wassalaam lu mu doon nekk ak moom di waxtaan ak moom ci xilaafaam moo tax seydna Umar ibn al tamit ku xamoon gëneelam la ak saxaaba radiyallahu moo tax mu doon wax ne man araada an yas'ala 'anil qur'aan falyati Ubay ibn Ka'b moom seydna Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu mu doon wax naan képp koo xamante ne nii bëgg na laaj dara ci alxuraan na dikkal Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ngir wane ni nga xamante ni nii la meloon moom seydna Ubay ibn Ka'b ak alxuraan ah, moom seydna Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu wa arda yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba léegi ci alxuraan ni mu ci meloon euh, jàngale na euh, kii ne julli na jiite na benn bés après mu jamut mooy mu juum mooy mu muy julli euh, kii daldi liñ naan can mooy di tari daldi juum loolu dal na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo tax la waaja doon wax naan paaba dafa doon jiite daldi juum après ñu gàggante ko muy jooy bi mu paree paa yi di ko nax muy jooy noonu julli yépp da ko mujj jeexale jooy quoi ba sëlmal après paa ñëw ñenn paa yi di ko paala nag loolu village bala woon paa yi di ko dëfalate ndax naan ko lii du dara beneen paa bi nga xam ne daanaka ñoom ñaar ñoo fa gën a jàng keneen bi <laughs> romb yeneen paa yi di ko dëfal mu ah dañu yebante woon nag <laughs> mu naan mu naan yeneen paa yi yéen bàyyi leen ko kii dafa reew <laughs> mooy yooyu li ci bëgg a mooy jarul a mooy di tari juum xam nga wolof léeg-léeg ku juum ñu jàpp ne ndeke saa xamul dara war dox ala dagg juum non <laughs> loolu ku xam mooy juum mooy dem càng ñu gàggante la suwaa nga dem wala manoo koo dem ndax dangay fàttale ko nit day fàtte am trou de mémoire yonent bi alayhi salaatu salaam da doon julli benn bés comme ni ko imaam abu daawud dal di solo e, asijistaani ci e, li nga xamante ne nii e, mu ngi ci saxiix bi non sunan abu daawud bindul saxiix sunan la bind ci sanad boo xam ne bu wér la yonent bi alayhi salaatu wa salaam day julli daal di ci aaya yi bi mu paree julli yi kenn jàggantewu ko bi mu paree mais moom yëg na ne mooy dafa juum ci mbir yi mais kenn gàggantewu ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne mu xool am na ci benn riwaay dane amaana ubay ndax ubay mu ngi ci mbooloo mi bokk na ci ñuy fekk julli ji saxaaba yu mag yépp ngi radiyallahu anhu mu ne ko waaw ci riwaay Seydina Abu bii dafa tourné gis Seydina Ubay mu ne ko asallayta ma'ana mu ne ko Ubay yow julli nga ñun pour leer lu gis ne mu ngi ci gin mu ngi bi mu tourné bi ba pare tourné gis na ko ci biir sàppe yi mu ne ko asallayta ma'ana ndax julli nga ñun yow xadiisu Seydina Abdullah ibn Umar la radiyallahu anhuma mu ne ko julli nga ak ñun Seydina Ubay na ko naam mu ne ko fa maa manaat ana lan moo la tere ba bi ma juumee gàgganti woo bi mbir yi jaxasoo ci man aaya yi lu tax gàgganti woo la laaj ci biir mbooloon sayyiduna ubay radiyallahu taala anhu wa arda ah moom Seydina Ubay ibn Ka'b kon noonu la mënoon ak alxuraan moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab keroog bi nga xam ne ci lay dekkilaat julli naafila koor yi ñu nekk nga xam ne ñu ngi ci les derniers jours tey le vingt septième jour walla vingt sixième walla vingt sixième jour dix jours yu mujj yi di xiyaamul layli yooyu taraawiix yi ak taraawiix yi nga xam ne sax moom lañ doon def yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax da ko doon commencer def après mu ba mu gisee comme niñ ko fi waxoon nit ñi di ko tikki di ñëw ñaari yoon ñetteel bi ñëwatul Seydina Ubay Seydina Omar ibn al ba mu taxawalaate loolu ci xilaafaam Seydina Ubay ibn Ka'b la jëloon moom ak Tamim ad-Dari ñuy jiite nit ñi Seydina Ubay doon julleek ñoom mooy ki nga xam ne moo doon jiite naafila yooyu ci jàkkaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam radiyallahu wa radiyallahu ta'ala an sayyidina Ubay ibn Ka'b ah seydna ubay ibn kaam radiyallahu taala wa arda kon noonu la nekk woon ah. seydna abdullah ibn ah, abbas day nettali ne dama masa ànd ak seydna omar ibn alxataab ak benn convoi ñu am fu ñu doon dem nee man ibn abbas maag Seyna Ubay ñu ngi ne woon ci ginnaaw nee na ma nekk ci ginnaaw ànd ak maa moo nekkoon mook Zayd ibn Thabit ñaari sëriñ ginnaaw di yonent mi àddina nee na bi ñu àndee ñoom Seyna Omar ibn mu ñoom ñoo jiitu ñoom ñaar ñu nekk ci ginnaaw nee na après benn ñu jékki rek benn niir bu mag daldi nuage bu ñuul jóg ci asamaan si nee na Seydina Ubay ne allahumma asrif anna adaha ne buur yàlla de niir yi ñu lay ñaan nga daal di ñuy musal lor ca ne bu dee am na lor gu ci ne nga musal ñu ko nee na ñu dox ñu continuer di dox ba ni ñuy dabe convoi bi ñi ci kanam ñoom Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu nee na ñu ngi fekk seen seen seen convoi yi mooy ak seen bagage yi ñu yor ñu ngi tooy xepp Seydina Omar ibn al-Khattab daal di xool leen ñoom ñaar gis ne ñoom tooyuñu tooyuñu comme ñii ñun ñoom ñoom bagage yi ñu yoroon tooy na ba ba bay siit xam nga kuy kuy ku yori bagage doo bëgg mu tooy xepp ba mel noonu mais mu xool Seydina Abdullah ibn Abbas ak Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu ñoom tooyuñu comme ñoom mu ne mu ne moom Seydina Omar mais yéen ñun de tooy gi ñu tooy yéen tooyu ngeen ko Seydina Abdullah ibn Abbas nee na ma ne inna abal munzir qaal allahumma asrif anna adaaha qaala fa hal laa da'awtum lanaa ma'akum ne Seydina Abdullah ibn Abbas nee na ma ne Seydina Omar ah abal munzir kat mooy kan Seydina Ubay ibn Ka'b moom moo ñaan ne allahumma asrif anna adha buur yàlla yàlla na nga ñu wëyal daal di ñuy protéger daal di ñuy fegal li nga xam ne mooy loru xiin gii Seydina Omar ne ko ah mais lan moo teewoon ngeen yow Ubay ni ni nga ñaanale yéen ñaar ni nga ñaanale yéen ñaar nga ñaanal ba suñu bagage yi du tooye bi ngir wan la ni nga xam ne noonu la nekke woon loolu Euh, ñaan yi nga xamante ni ñaanam bu nangu la woon loolu ay góor ya nekk ci càllale bi daal dinañuy wér nettali bi moom nag bi mu mu ngi génn àddina foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam moom seydina ubay boroom xam-xam yi nag dañu wute ci kañ la génn àddina am na ñu ne jamonoy Seydina Omar ibn al la génn àddina ci l'an vingt-deux après gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam et ne bi génnee àddina sax Seydina Omar ibn al-Khattab dane al-yawma maata sayyidul muslimiin ne tey de sangu julli ñi génn na àddina tey Euh, am na nag ñu ne ci xilaafa Seydina Othman la génn àddina l'an trente après gàddaayu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, waaye ku mel ni imaam az-Zahabi moom dane li mu gis mooy ne amaane li gën dëgër mooy ne ci jamonoy Seydina Omar wax bi wax l'an vingt loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que wax bi ne moom ci xilaafa Seydina Usmaan la génn àddina l'an trente euh, loolu la gis ne nee na amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moom nag boo demee ci saxiixa yi dam li nga fekk wax ji kii bi wax ci alluqata wàllu ci wàllu oh, nu mu tudd loo for moom Seydina Ubay radiyallahu anhu moom daal dinay riwaaya loolu noonu lan lañuy doxalee ci nit ku for dara nga xam ne la ko yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko arrifa sana ne ko dangay fexeel nga xam li nekk ci biir xool nan lañ ko takk ci ëmb bi mooy ci lim ne bu doon a nan la pochette bi mel ak ñaataa nekk ci biir après nga daal di koy publicité un an bu dee ne boroom ñëw na nga daldi laajte wax joxe description yi war yi ak ñaata ci ne nga jox ko ko boo ko yoree un nag joxe bul dara yow kenn ñëwul réclamer affaire bi te wax nga ko foo xam ne tamit xam boo ko fa waxee amaana nit ñi yëg ko un an boobaa mën nga koo jëfandikoo euh, moom naa Ubay mi moo solo xadis boobu comme ni mu nee ci saxiixay ni kon loolu moo jëm ci ak dundam ñu gis ne amaana kon incha allah ci waxu imaam az-Zahabi li gën dëgër mooy l'an vingt-deux ci xilaafa seydna Omar ibn al ci la génn àddina moom seydna Ubay ibn Ka'b radiyallahu taala anhu moom saaxibul quraan radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'liyal firdawsi maskanahu wa mathwaahu